أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرًا fa axadatkum as-saa'qatu wa antum tanzuruun summa ba'asnaakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkuruun وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 wa ahli tariqati al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw ñu sant yàlla julli ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu ngi woon ba tey ci kitaabu tahajjud bil-layli wal jaami' as-sahiih bu amiiril mu'miniina abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-Bukhaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci suñu jotaay bi weesu yeggale woon nañ ci suñu wala bokk ye yeggale woon nañ ci lenn ci baabu ma jaa fi tatawwu masna masna bunt bi nga xamante ne moom mooy li nga xamante ne moom moo dikk ci coobarewu ci jaamu yàlla ñaar ne ñaar rakka lañu def ñaar rakka ñaar rakka <coughs> gisoon nañ ci hadith sayyidina Jaabir ibn Abdullah al-Ansari anhuma bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllug eh, eh, eh, salaatul istixaara bi nga xamante ne dafa ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuna al-istixaarata fil umuuri kullihaa fil umuuri kamaa yu'allimuna as-suurata min al-qur'aan Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu daal jàngal li nga xamante ne moom mooy istixaara ci boole mbir yi kéem li nga xamante ne noonu la ñu doon jàngalee saar ci Alqur'aan. mu daal di wax ne yaqulu idha hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atayn min ghayri al-fariida thumma liyaqul maanaam mu daal di wax ne eh, su fekkente ne kenn ci yéen dafa am dafa mébét mbir maanaam benn mbir na daal di julli ñaari rakka yoo xamante ne bokkul ak di rak julli farata léegi nag bu ginnaaw ga nag mu daal di wax mu daal di wax ñaan yi nga xamante ne moom mooy ñaanu xaar bi gisoon nañ te maanaam kon ñu gis ne kon foofu tamit ñaari rakka mu daal di dégg gis na hadith sayyidina Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu sayyidina al-Harith ibn Rabi'i radiyallahu anhu mu ne qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala ahadukum al-masjida fala mu ne bu fekkente ne ki yenente bi mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne su fekkente ne kenn ci yéen dafa dugg ci jàkka ji bu mu toog mbete xanaa mu daal di julli ñaari rakka ñu daal di gis ne foofu tamit ñaari rakka la naka noonu gis nañ ci hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne daf leen a julli maanaam dafa jiite nit julli ñaari rakka maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne salla lana rasulullahi sallallahu alayhi li sallallahu alayhi julli na ñaari rakka topp daal di dem maanaam ñu gis ne loolu day dëgëral mazhabu jumhurul ulama rahimahumullah nga xamante ne ñoom dañ jàpp ne dinañ julli ñaar maanaam julli naafila def na ko julli ci mbooloo naka noonu gisoon nañ seen xadis sayyidina euh, léegi nag ñu war a daal di gis yeneen xadis yi nga xamante ne ñoom ñoo ci tegu waxoon nañ ne la juróom-ñetti xadis la yoo maanaam juróom benn la waaye yéen ñaari maam dafa nekk ay yoo xam ne muallaq lañ mun a qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa ibn Bukayr te moom mooy Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr muy Abu Zakariya al-Qurashi al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala dëkkoon Sham topp <coughs> Misra muy nga xamante ne mooy doon bindal nga xam ne moom mooy Yahya ibn Ma'in gane àdduna cent cinq euh, euh, Layth ibn Sa'd bokk euh, génn gane àdduna cent cinquante-cinquième année génn àdduna deux cent trente et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne qaala haddathana al-Layth te moom mooy imam bu mag boobu Abul Harith al-Layth ibnu Sa'd ibnu Abdurrahman al-Fahmi rahimahullahu ta'ala gënaat na 94e année gënaat na 175e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Uqayl te moom mooy ibnu Khalid ibnu Aqil al-Ayli muy abul Abu Khalid al-Ayli <coughs> rahimahullahu ta'ala nekkoon tamit waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam topp mu daal dëkk Sham ginnaaw mu dëkk Misra moot ñu naan ko al-Ayli moom ndax Ayla la dëkkoon rahimahullahu ta'ala génn àdduna 144 ana ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mu ne an Ibn Shihab moom Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala gane adduna cinquantième année génn adduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk imaamu waa Madina nekkoon tamit imaamu waa adduna rahimahullahu ta'ala mu ne qaala akhbarani Salim moom mooy ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum muy Abu Umar wala Abu Abdullah wala Abu Ubaydullah al-Qurashi al-Adawi nekkoon imaamu waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam bokkoon ci fuqaha as-sab'a yi ci benn ci wax ci kat mooy juróom-ñaareelu ci fuqaha as-sab'a yi rahmatullahi alayhim génn àdduna cent septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma Abu Abdurrahman al-Madani gisoon nañ ko génn àdduna soixante-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk mooy kutubu sitta radiyallahu anhuma maanaam muy imam bu maanaam euh, euh, di euh, sahaaba ta'ala anhu mu ne annahu qaala mu ne sallaytu julli ma rasulillah ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam rak'atayni ñaari rak'a qabla zuhri lu jiitu tisbaar wa rak'atayni ak ñaari rak'a ba'da zuhri ginnaaw tisbaar wa rak'atayni ak ñaari rak'a ba'da al-jumu'ati ginnaaw ajjuma wa rak'atayni ak ñaari rak'a ba'da al-maghribi timis wa rak'atayn ak ñaari rakka ba'dal isha ginnaaw gee maanaam kon lii da nga xamante ne moom lay wax fii maanaam moom mooy kon fukki rakka yi nga xamante ne mooy ñaar yi nga xam ne ñoom ñooy ñaari nga laata tisbaar ak ñaari nga xam ne ñoom ñooy <coughs> la maanaam ginnaaw ginnaaw euh, ginnaaw tisbaar ak ñaari rakka yi nga xam ne ñoom ñooy ginnaaw timis ak ñaari rakka yi nga xam ne ñooy ginnaaw gee boo boole ñaari rakka yi fajar yi kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy euh, euh, moom mooy euh, sunanul wit sunanul rawatib ci ni nga xamante ne moom mooy mazhabu Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim te loolu moom mooy li ci gën a néew amma li nga xamante ne loolu la wax ne ñaari rakka gën waaye nag comme gisoon nañ ni Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom yokkoon nañ ci yeneen maanaam ne bu fekkente ne li gën a bëri maanaam indi woon nañ teqantal bi njaal bi ak wuute yi nga xam ne moom la ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wax amma ñi nga xamante ne ñooy fuqaha u hanabil hanafi rahmatullah alayhim ñoom fukki rakka ak ñeent ak ñaar lañ ko wax comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci hadisu sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha maanaam muy ñeenti rakka laata tisbaar comme ni nga xamante ne euh, euh, <coughs> wala wala ba ñeenti rakka ginnaaw tisbaar léegi nag lii moom mooy li nga xamante ne maanaam mazhab bii maanaam wax jii nga xamante ne moom la sayyidna Euh, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ma nettali nii dafa daal ginnaaw ajjuma loolu tamit fuqaha u hanafiyyi ak fuqaha u shafi'iyyi rahmatullahi alayhima ñoom dañoo jàpp ne maanaam ñeenti rakka yi nga xamante ne moom la ñuy def maanaam dañ koy def tamit maanaam ginnaaw bu dee ci ci ci tàkku ci la dañuy def maanaam rawat bi lii lay doon mooy ñeenti rakka gi laataa tisbaar ak ñeent ñoom laataa julli ajjuma ak ñeenti rakka ginnaaw ajuma amma ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha maliki ak hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañuy wax ne déedéet mbir mi duñ ko defee noonu maanaam ngir ne bu fekkente ne ci hanabila rahmatullah alayhim ñoom amut lim waaye kenn du ko def maanaam ñeenti rakka laataa tisbaari loolu kenn du ko def maanaam maam ñaar laataa julli ajjuma te loolu tam mooy waxu maliki rahmatullah alayhim ñoom daal ñaari rakka yi nga xam ne mooy tahiyatul masjid la ñuy def waaye loolu ci charte mu fekk ne imam bi ñëwagul yéegagul ci jumaa maanaam te loolu moom mooy mazhabu maliki rahmatullah alayhim amma mazhabu hanabila rahmatullah alayhim su fekkente ne imam bi yéeg na tamit mën nañ koo julli te loolu tamit maanaam ñoom dañoo jàpp daal ne ci tënk maanaam bu fekkente ne jant bi dafa toll diggu njolloor bu fekkente ne tisbaar comme que heure boobu la ñuy faral di imam bi di faral di ñëw maanaam loolu moom moo tax kon wala boog maanaam kon lool moom moo tax waxtu woowu ko julli julli naafi la waaye su fekkente ne comme nag li nga xamante ne noonu lañ gis ne Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom tamit àndoon nañ ci loolu waaye ñoom dañ ni ba mu des ne bisu àjjuma xadiis yi nga xam ne ñoom ñooy wax ne bis bi maanaam bis yëpp dañuy xam bu sawar a heure boobu ba mu des bisu àjjuma loolu moom moo tax ñu daal di ci génn bisu àjjuma ala kulli xaal maanaam li nga xamante ne daal moom mooy kon euh, ñi maanaam lii daal moom mooy mazhabi waaye bu boobaa ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim ak xanaabila yi tamit rahmatullahi alayhim maanaam ñoom wutaluñ ko bu dee àjjuma di wutaluñ ko jamono maanaam maanaam nit ki bu ñëwee ci jàkk ji mën naa naafila ba heure bu ko neex waaye nag sous condition comme maanaam mooy mu bañ a nekk rek jamono ji nga xam ne moom la jant bi di nekk ci diggu njolloor gi te fekk tamit imaam bi ñëwagul naam ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne bu xësee imaam bi xësee ba yéeg maanaam naafila yi dañ koy daal di arrêté bu baax ba mu des nag wuute gi nga xam ne moom la ñu wuute su fekkente ne nit ki day doog a dugg si ci biir jàkka ji mu war a julli ñaar rakka tahiyatul masjid loolu kon moom mooy li nga xam ne amma li nga xam ne moom moo aju woon kon ci sunanu rawaatib yi loolu ba ñuy tàmbali ci sunanu rawaati yi maanaam leeraloon na wuute yi nga xam ne moom la ci boroom xam-xam yi wuute rahmatullahi ala al jamii gisoon nañ fi kon imam al Bukhari rahimahullahu taala indi woon na xadis bi xadis numéro 937 dina ko indiwaat xadis numéro 1172 ak 1180 imam Muslim indi na ko xadis numéro 729 dana ko indi ak ña ñetti yoon xadis numéro 882. imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro mille cent vingt huit mille cent vingt sept mille cent vingt huit mille cent trente mille cent trente deux ak mille deux cent cinquante deux imam At-Tirmidhi indi ko hadith numéro quatre cent vingt cinq quatre cent trente trois quatre cent quatre deux quatre cent trente trois cinq cent vingt et un cinq cent vingt deux ak cinq cent cinquante et un imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro huit cent soixante treize ak neuf cent xadis numéro 1130 ak 1131 imam Malik indi na ko xadis numéro 459 imam Ahmad ibn Hanbal lu bare bari la ko indi ñu ngi gis na xadis bi waa saabu ko bu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahimallahu al-jami' wa qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathana Adam te moom mooy al imam Adam ibn Abdurrahman mu gën a siiwee ci ibn Abi Iyas Euh, rahimahullah muy Abul Hasan al-Asqalani nak Khurasani rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 132e année génn àdduna 220e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala axbarana Shu'ba mooy abu euh, abu Bistaam Shu'ba ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi thumma al-Basri rahimahullahu ta'ala di Waasiti thumma al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àdduna 82 jàpp 86e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génnaat na 160e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne qaala akhbaranaa Amr ibn Diinaar te moom mooy Abu Muhammad al-Makki al-Jumahi rahimahullahu ta'ala mi ngi génnaat na 46e année génnaat na 126e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne annahu qaala mu ne qaala sami'tu dégg naa Jaabir ibn Abdullah te moom mooy al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhuma mu Jaabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haraam Euh, al-Ansari radiyallahu anhu Abu Abdullah wa Abu Abdurrahman dañ koy xam ne Abu Muhammad al-Khazraji di waa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy al-muksiruuna radiyallahu anhu mun annahu qaala rasulullah annahu qaala mu ne mu ne qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na wa huwa fekk moom yenente bi de sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu mu ngi xutba mu ne iza jaa bu dikkee ahadukum kenn ci yéen wal imam fekk imam bi yaxtub euh, euh, mi ngi xutba aw wala boo kat xaraja mu daal di génn fal yu salli na daal di julli rakka tey ni ñaari raka maanaam kon mu fekk fi imam bi mi ngi jull mi ngi fi wala boog imam bi nekku fi yépp maanaam moom bu ñëwee ci jàkka ji na julli ñaari rakka loolu tamit dalil la bu dëgër këcc ci ñi nga xam ne mooy mazhabu Hanaabila ak Shafi'i rahmatullahi alayhim ki ne boo fekkee imam bi di julli da ngay boo fekkee imam bi xutba da ngay julli ñaar rakka waaye ñaar rakka yooyu yëpp maanaam ñaar rakka tahiyatul masjid la imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi kon nag di leeral ne maanaam julli ñaar rakka ñaar rakka la amma hadith sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma bi nga xam ne moom la ñu romb léegi boobu tamit daf ci leeral ne ñaar rakka ñaar rakka la ñu julli moo tax nga gis julli yooyu yëpp benn bu ci nekk ñaari rakka la wax kon bu boobaa loolu day daal di dëgëral li nga xam ne mooy mazhabu jumhuuru ulama rahimahumullahu taala ne ñaari rakka yu nekk dañuy sëlmal wuuteeg ñi nga xamante ne noonu la ko Hanafi yi di waxee rahmatullah alayhim ne ñoom li gën moom mooy julli ñaari rakka maanaam julli ñeenti rakka sëlmal ñoom loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li gën ci ñoom euh, Eh, dégg nga kon eh, loolu gis nañ ne eh, imam al hadith bi imam al Bukhari rahimahullahu taala indi woon nag hadith numéro neuf cent trente ak neuf cent trente et fii la ko mujjee indi jeex na moom tamit romb nañ ko doot dootuñu ko gisati insha allahu taala imam Muslim indi na ko juróom benn yoon hadith numéro huit cent soixante-quinze imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro mille cent quinze ak mille cent seize imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 510 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 1395 ak 1400 ak 1409 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1112 ak 1114 euh, imam at-Tirmidhi gisoon nañu ko imam nu xadis numéro 510 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 14171 14309 14405 14906 14959 14966 ak quinze mille soixante-sept kon gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ suñu xadis bi rahimallahu al-jamii wa qaala bil isnaad Abu Nu'aym te moom al imaam al-Fadl ibn Dukayn rahimahullahu ta'ala muy Abu Nu'aym al-Mulaa'i wa Kuufa rahimahullahu ta'ala Euh, euh, dégg nga moom mi ngi génn àdduna 130 ane génn àdduna 218 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Sayfun te moom mooy Sayfun ibn Sulaymaan dakkantalam nekk Abu Sulaymaan al-Basri ta'ala maanaam waa do ginnaaw ga mu nekk maanaam waa Makka la topp waa Basra rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 150 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu naan no qaala mu ne sami'tu mujahidan dégg naa al imam mujahid muy abul hajjaj dañu abu muhammad mujahid ibn jabr as-sadusi rahimahullah al-makhzumi rahimahullahu ta'ala mujahid ibn jabr al-makhzumi euh, as-sadusi mooy qatada ibn di'ama mooy as-sadusi mujahid mujahid mooy ibn jabr al-makhzumi di waa makka euh, rahimahullahu ta'ala nekk imam talib sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma gane adduna vingt et unième ginaw ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna cent quatrième année daf cent unième daf bi sallallahu alayhi muy imam bu màgg di imam waa tafsir naka noonu nekk imam fuqaha yi naka noonu nekk imam ci waa muhaddisuna yi rahmallahu jami' noonu tam la nekkee ci imam ci tasawuf tamit ak ci yeneen yeneen ak ci yeneen i domaine <coughs> rahmallahu ndax ci yeneen naan néewaan maanaam nit ki daa iman ci tafsir day nekk tam imam ci lugha ak ci yeneen maanaam di ngir ne yooyu dañoo lëkkaloo ak tafsir mu ne yaqal yaqulu rahimahullahu taala moom yaqulu mu naan utiya dikkeef na ci ibnu Umar maanaam sayyidna Abdullah ibnu Umar radiyallahu taala anhuma fi manzilihi ci dëkk waayam fa qiila lahu ñu ne ko hadha rasulullahi maanaam hadha mi ngi nii kii de rasulullahi ndawal yàlla li la sallallahu alayhi wa sallam maanaam mooy nañ xool ci bi sallallahu alayhi wa sallam kat dëgg-dëgg daxalal kaaba dugg na ci kaaba gi maanaam mooy bi nga xamante ne dugg nañ ci kaaba gi euh, moom <coughs> ak yenent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina ta'ala anhu mu ne mu ne ko dugg na ci kaaba gi nee na xaala mu ne ko fa aqbaltu ma daa di ma euh, daa di dëgmal fa ajidu ma daa di daj ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa xaraja maanaam génn na wa ajidu mu daal di mu daal di daj tamit bilaalan mooy ibnu um, um, ibnu rabah al-habashi uh, radi uh, radiyallahu taala anhu muy noddukat yenente bi uh, tamit bëri nañ muy abu abdullah tam ci la abu abdurrahman abu abdul al-habashi di waa qur di di di di di waa quraish mawlaahum ngir ne kan di umawi ngir sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala moom mooy nga xamante ne moom moo ko euh, goreel euh, moom mu ngi ginnaaw mi ngi nekkoon euh, Sham ginnaaw bi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi bi mu génne àdduna wax nañ tamit waa maanaam ci Sham maanaam ci Dimashq ci Sham maanaam gox boobu foofu yëpp foofu la nekkoon rahima radiyallahu ta'ala anhu génn àdduna ci dix-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne indal baabi maanaam mu fekk Seydina Bilaal radiyallahu anhu indal baabi nekk ci buntu bi qaa'iman di aji taxaw fa qultu nee na ma wax yaa Bilaal yow Bilaal mu ne ko yow Bilaal salla jul ndax julli julli na rasulullah julli ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa sallam ndax julli na yéen moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fil kaabati ci kaaba gi qaala mu ne naam waawaw qultu ma ne ko ma wax ko ne ko fa ay na ana fan la julli xaala mu ne bay na xaa tay ni diggante ñaari al ustuwa tay al ustuwa na tay ni maanaam ñaari eh, keno yi maanaam poto yi nga xam ne ñoom ñoom fa nekkoon ñi eh, nekkoon ci wetu miir bi nee na su ma topp xaraja ma daa di noona topp mu daa di génn fa salla mu daal di julli rakka tay ni ñaari rakka fii wajhil kaabati mooy ci eh, wa maanaam fii nga xam ne mooy jàkkaarloo kaaba gi maanaam moom mooy côté bi nga xam ne moo nekk ci bunt bi moo loolu moom mooy wajj maanaam xar kanam bi mu naan wala bokk wàll wàll ci wàllu kaaba gi nga xam ne moom moo féete ci buntu bi ginnaaw maanaam mu daal di euh, maanaam mooy bi mu génnee kon mu daal di jàkkaarloo ak kaaba gi maanaam ndax dafa génn ci buntu bi daal di jàkkaarloo ak kaaba gi euh, dégg nga mu daal di euh, julli foofu tamit ñaari rakka maanaam kon dafa dikk julli ñaari rakka ci diggante ñaari keno yi mu ginnaaw ga tam mu daal di génn julli ñaari rakka fi jàkkaarloo kaaba gi nee na qaala abu abdullah euh, te moom muy imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne abu hurayra maanaam ñaar yii di ñëw ñoom ñooy euh, mu'allaq yi maanaam qaala abu hurayra radiyallahu taala anhu mu ne awsaani digal na ma dénk na ma annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi rakkaatay duha ci ñaari rakka yoor yoor dina ñëw am na tamit wa qaala itbaan muy ibnu malik radiyallahu ta'ala anhu al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu mu ne gada xëy na alayya ci man rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa Abubakar ak Seydina Abubakar radiyallahu anhu baadama ginnaaw bi nga xamante ne im tadda tàllalu an nahaaru bëccëg gi maanaam bëccëg gi dem na ba tàllalu maanaam ndax baat la boo xam ne euh، madda im tadda maanaam yooyu baat boobu baatu madda maanaam baat la boo xamante ne ak xaqiqatan suryaani la maanaam loolu moom moo tax làkk yu bari jël ko maanaam xattaa midi foofu la jógee maanaam mooy euh, mooy bu bi le mu yaatu bëccëg gi nekk digg bëccëg maanaam mooy bëccëg gi yaatu na loolu moom mooy maanaam euh, loolu mooy madat tamit ci la jóge ak yeneen maanaam baat boobu ci jëmmi boppam racine bi ci boppam miim geeg daal gi loolu suryaani la moo tax yeneen làkk yu bari jël ko maanaam euh, an naa maanaam mooy làkk moom aadama alayhi salaam maanaam moom euh, ndax maanaam ginnaaw bi nga xamante ne ci la tàll annahaaru bëccëg gi wa safaf naa ñu daal di sàppe waraa ahoo ginnaaw fa rakka mu julli rakka tay ne ñaari rakka maanaam yoo xamante ne ay naafila la comme li nga xam ne noonu lañ ko gise woon ne moom moo ko invité woon ca euh, ca këram maanaam comme niñ ko gise woon hadith boobu tamit romboon nañ ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko maanaam waaye li nga xamante ne moom kon moom mooy lii imam al-Bukhari rahimahullah dafa nam ci leeral maanaam indi ñaari xadiis yi nga xam ne mu'allaq lañ daat koy sof ci xadiis yi nga xamante ne mooy xadiis yi <coughs> bu Seydina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhu Seydina Bilal bi radiyallahu maanaam ngir leeral ne maanaam ñaari rakka de toute façon fii nii la ko defee waaye tamit loolu wuute yi am maanaam jarul jarul jarul daanaka bàyyi xel ngir ne ñaari rakkaay yi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam defoon maanaam ci biir kaaba gi ñaari rakkaa la te yenente bi li mu baaxoo di ko def mooy su duggee fenn ñaari rakkaa lay def maanaam ngir ne dafa am ñaari rakkaa yoo xamante ne foo dugg maanaam da nga ko fay def bokkul ak ñaari rakkaa yi nga xamante ne mooy nuyu kese maanaam ñaari rakkaa yi nga xam ne moom mooy boo duggee ci benn bërëb loolu bokkul de en fait boo xoolee basalan tey euh, Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ñaari rakkaa yi mu defoon ci bureau Ndar bi maanaam ñaari rakkaa yooyu la maanaam daa dugg ci biir bureau bi euh, euh, mais comme moom bu duggee ci la ñaari rakkaa maanaam ñu bàyyi xel ne ñaari rakkaa yooyu bokkul ak ñaari rakkaa yi nga xam ne moom la ñuy def pour jàkka ji maanaam yii moom mooy bërëb bi maanaam ma ma tàmbalee fi bërëb bi ma fay ne ma jaamu yàlla ba pare maanaam loolu sama ñaari rakkaa maanaam loolu ñaari rakkaa yooyu ñaari ràkkaa yooyu la bureau ba voilà ñaari rakka yooyu la maanaam nga xam ne kon du sax farata du sax du du du du farata maanaam léegi lan ngay xalaat ci julli boo xamante ne moom du bu fekkee ne boo xam ne farata du farata ci place bu mel noonu ak condition yooyu moom la ne moom al moom dana ko julli ak lu mën ci xew maanaam léegi lan ngay xalaat ci ñaari rakka julli yoo xam ne du farata maanaam julli yoo xam ne farata la euh, kon <coughs> maanaam ci imam yeen yeen maanaam imam al-Bukhârî rahimahullah maanaam masala boobu la doon bàyyi loo xel maanaam mu indi ñaari hadith yi nga xamante ne ay muallaq lañ donte indi woon na leen moom ci boppam te dana leen indiwaat maanaam dina indi dina indiwaat rawatina hadith <coughs> Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu boobu daan ci gën a ñëw insha allahu taala hadis bi imam Bukhari na ko hadis numéro quatre cent soixante-huit cinq cent quatre ba cinq cent six ak mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille cent quatre-vingt-dix-neuf deux mille neuf cent quatre vingt dix quatre mille deux cent quatre-vingt-neuf ak quatre mille quatre cents imaamu Muslim na ko juróom benn trois cent vingt-neuf imam Abu Dawud na ko hadis numéro deux mille vingt-trois imam An-Nasa'i na ko hadis numéro deux mille neuf deux mille neuf cent six ak deux mille neuf cent huit imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro trois mille soixante-trois imam Maalik indi na ko xadis cent quatre-vingt-six imam Ahmad ibn Hanbal moom indi na ko lu bari kon dañuy gis ne euh, euh, xadis bi euh, waa maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo ko solo ci waa ashaabu kutubu sitta maam ñoom ñëpp solo ko moom des imam at-Tirmidhi rahimallahu al léegi nag mu daal di wax ne maanaam moo tax bunt bii nga xamante na daf doon wax ci ay xeeti naafi la moo tax ñu koy indi maanaam lu ëpp ci euh, ñi solo saxeex bi maanaam ñu ci mala boole boog ñenn ci ñu solo saxeex ñu ci ëpp dañ koo indi ginnaaw baabu maa yuqra'u euh, euh, fi salaat fi rakatayil fajr maanaam mooy bu mujjee di wax ci wàllu julli fajar waaye amaan na li tax mu bu fekkente ne ci nu sax yi mu indee fii maanaam li ëpp al-Bukhari rahimahullahu taala bàyyiloo xel mooy ne ñaar rakkaay fajar ñaar rakkaay kese la beneen bi ci def moom mooy ne ñaari rakkaay yi nga xamante ne euh, maanaam moom mooy ne euh, julli yu yi nga xam ne moom la ñuy wax yëpp coobarew maanaam baat bu ñu naan julli gi julli gu ñu coobare woo la tamit day daal di nekk julli goo xamante ne euh, maanaam moom ak mustahab maanaam mooy tatawwu ak mustahab ak mandóob ak sunna ñoom ñoo yam maanaam ngir ne maanaam bu boobaa loolu ci gis-gisu imam al-Bukhari la te danañ ci ñëw inshaa allahu taala ci buntu yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw ci kanam ci abwaabu tatawwu inshaa allahu taala mu ne baabul hadiisi yaani ba'da rakaatayil fajr mu ne baabul hadiisi buntu waxtaan maanaam yaa yaani mi ngi ci namm baada ginnaaw rakkaatayl fajari ñaari rakkaay fajar maanaam moom mooy ne ginnaaw ñaari rakkaay fajar eh, yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam nit ci mën na ci waxtaan comme ni nga xamante ne noonu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la léeg mu def ko maanaam ngir leeral ne duñu lëkkale diggante ñaari rakkaay eh, suba ak ñaari rakkaay Euh, fajar yi kenn du leen lëkkale maanaam doo jug allahu akbar daal di bu am sëlma rek daal di jóg loolu boo ko defee rek dafa war a nekk ne maanaam waxtu wi moo la mayetul ngay toog di def leneen wala ngay am lenn loo xam ne dana tax nga teqale ko diggante ñaar rakkay fajar ak ñaari rakkay suba ñaar rakkay maanaam faratay fajar gi muy suba gi maanaam mu siiwee tamit ci salaatu subha ak salaatul ghadaati loolu amaan na moo tax imaam al Bukhari rahimahullahu <coughs> wallahu uh, a'lam <coughs> dégg nga mu ne qaala bil isnaad muttasil bil kitaab la haddathanaa Ali ibn Abdullah te moom mooy al imaam Ibnul Madini rahimahullahu ta'ala Abul Hasan uh, Hayyatul Waadi uh, mooy al imaam Abul Hasan as-Saadi al-Basri rahimahullahu taala di moom waa Basra di sëriñu imam al-Bukhari rahimahullahu taala bi nga xamante ne moom la wax ne dama tuutal sama bopp ci kanamu kenn ku dul ci kanamu Ali ibn al-Madini moom mi ngi gën a àdduna cent soixantième unième année génn àdduna deux cent trente-quatrième jàpp deux cent trente-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana Sufyan te moom mooy al-imam Abu Muhammad Sufyan ibnu Uyayna ibnu Abi Imran al-Hilali rahimahullahu ta'ala moom mi waa Makka ak waa Kufa maanaam imam la ci waa Makka naka noonu imam la ci waa Kufa rahimahullahu ta'ala gane àdduna cent septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna ci cent quatre vingt dix suñu weer wi ñu nekk muy weer Rajab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mu ne qaala eh, abu eh, mu ne annahu qaala qaala Abu Nadr te moom mooy Salim ibn Abi Umayyah al-Qurashi rahimahullahu ta'ala muy Abu Nadr al-Madani di waa Madina Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam génn àdduna comme imaam Yahya ibn Abi Kathir ci cent vingt-neuvième année bi ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne an Abi Salamata moom mooy ibn Abdurrahman ibn Awf euh, ibn Awf ibn al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murrata ibn Lu'ay ibn Ghalib euh, al-Qurashi al-Madani rahimahullahu ta'ala muy Abu Salama moom la fii euh, muy dañuy wax ne moom mooy turam te it noonu naka noonu moom mooy euh, dakkan talam am na ñuy wax ne Abdullahi la tudd euh, rahimahullahu taala am na ñuy wax Ismaïl ak yeneen ak tur rahimahullahu taala moom kon mi ngi génn adduna ci quatre-vingt-deux jàppe quatre-vingt-quatorze année ginnaaw ga dayante bi sallallahu alayhi wasallam maam at boobu nga xam ne ci la ñu génne adduna ñoom imam yu mag yooyu moom mu bokk ci fuqaha sab'a ci benn ci wax ci kan mooy juróom ci fuqaha sabay rahmatullahi alayhim an Aisha muy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha al-Humayra as-Siddiqa bint as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma moom mu ne anna nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kaana nekkoon na yusalli daan julli rak'atayn ñaari rakka fa in kuntu bu fekkente ne nekk naa mustayqizatan bi aji yeewu haddathani dana waxtaan ak man wa illaa su dul loolu ittaja day daal di yeewu mu ne qultu ma wax li Sufyaan ibn Sufyaan ibn Uyayna ki ko ko laaj nag mooy Ali ibnul madini rahimahullahu taala moom mu ne man maa laaj Sufyaan ibnu Uyayna mu ne fa innahum mu ne fa inna mu ne naka luwér mooy am na ñenn ci ñoom ñoo xam ne yar wii maanaam dañ koy solo ci ne rak'atayil fajri maanaam <coughs> ñaari rakkay fajar la loolu nag mu daal wax ne qaala Sufyaan mu ne huwa zaaka moom la maanaam dafa am mu ne am na ñoo xam ne solo nañ ko ne ñaari rakkay fajar la de moom mu ne waaw moom la de maanaam kon ñaari rakkay fajar kon dañuy gis ni xaal bi comme ñu doon wax ci jotaay yi weesu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ñaari xaal xaal bu njëkk bi moom mooy su fekkente ne dafa teela maanaam eh, ci sulusul axiir bi comme ñi nga xam ne noonu mooy jullit yi Seydina Daawuda bi alayhi salaatu wassalaam loolu la def bu boobaa day daal di nelaw bu nelawee bu boobaa tamit wala boog mu toog waxtaan ak sayyidat Aisha radiyallahu anha su fekkente ne fekk na ko mu yeewu moom itam waaye su fekkente ne du loolu maanaam mu am beneen xaal moom mooy mu julli ba nga xamante ne maanaam day witar day witar rek fajar jot bu ko defee su fajar jotee mu daal di xool ndax sayyidat Aisha radiyallahu anha yeewu na mu daal di waxtaan ak moom sudul loolu mu tëdd tuuti maanaam loolu mooy mooy ñaari xaal yooyu nga xamante ne moom la amee ci ay naafilaam moom yenente bi alayhi salaatu wassalaam maanaam li ëpp ci naafilaam yi maanaam ñaari xaal yooyu la deme donte nag comme li sayyidat Aisha wax radiyallahu anha min kulli layli awtara nabi sallallahu alayhi wasallam maanaam ci guddi gu nekk wàllu gu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam witar na ci maanaam kon dañ maanaam loolu moom mooy solo jamono yi maanaam nga maanaam la euh, yooyu yëpp benn bu ci nekk di amee hadith bi imam al-Bukhari kon gisoon nañ ko inoon nañ ko euh, hadith numéro Euh, six cent vingt six naka noonu euh, neuf cent quatre vingt quatorze mille cent dix neuf mille cent vingt trois mille cent soixante mille cent soixante et un euh, dina ko indiwaat benn yoon muy xadis numéro six mille trois cent dix imam Muslim indi na ko ñaari yoon xadis numéro sept cent trente six ak benn yoon xadis numéro sept cent quarante trois imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro mille deux cent soixante-deux mille deux cent trois mille trois cent trente-cinq ak mille trois cent trente-six imam at indi na ko xadis numéro quatre cent dix-huit ak quatre cent quarante imam an-Nasa'i indi na six cent quatre-vingt-cinq ak mille six cent cinquante et un mille sept cent soixante-deux imam Ibn Maaja indi na ko mille cent quatre-vingt-dix-huit imam Ahmad ibn Hanbal lu bare bare la ko indi ko ne ko rahmatullahi baabu taahudu baabu taahudi rakatayil fajri wa man sammahuma tatawwa mu ne baabu buntu bi nga xamante ne mu ngi koy tuddee euh, taahudi maanaam tàmm maanaam di di di di di di di saxo rakatayil fajri maanaam taahud maanaam mu ngi jóge ci alahudu bi tekki kóllëre maanaam mu mel ni maanaam boo xamante ne da ngaa taahudu shay moom mooy da nga koo jàpp téye ko comme kóllëre goo maanaam mu rakkaatayul fajri ñaar rakkaay fajar maanaam loolu nag moom mooy li nga xamante ne euh, ñoom ni euh, maanaam ñaari rakkaay fajar yi moom mooy euh, julli gi nga xamante ne moom mooy julli gi gën a siiw maanaam julli gi nga xamante ne ci salaatu ci naafila yi moom mooy gi ci gën a dëgër ci fukk ci bun ci fuqaha hanafi yi rahmatullah alayhim amma ñeneen ñi nga xam ne ñooy mazahibul arba'a yi maanaam ñeneen ñi mooy a'immatu salaasa ak seen mazhab yi moom mooy fuqaha maliki yi ak xanaa shafi'i hanabila rahmatullah alayhim julli yi gën a dëgër mooy julli witar maanaam ci naafila yi ngir ne hanafi yi rahmatullah ñoom jàppewuñu witar mu nekk Euh, euh, naafila maanaam fa sunna waaye ñoom dañ koo jàppee waajib mu nekk lu war lool moom moo tax ñu wuute foofu amma yi nga xamante ne moom moo ci tegu nag ginnaaw bi comme ni ko xanaa Hanaabila di waxe rahmatullahi alayhi mooy ñaari rakka ginnaaw timis maanaam kon lii mooy tax ma imam al-Bukhârî rahimahullahu taala indi ko di leeral ne maanaam sàmmonte ak ñeeri rakkay fajar ak solo bi nga xamante ne moom la am solo ak doole bi nga xamante ne moom la am doole ba nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom musu ko bàyyi comme ni nga xamante ne euh, noonu lañ ko gise woon ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu anha mu ne walam yadahuma abadan te musu leena bàyyi mukk loolu tamit mu ne bu ñu xoolee Euh, tamit ci euh, baat bi mooy riwaayatul Humawi ak al-Mustamli ci Sahih imam al-Bukhari daf cee yokk wa man sammaahuma tatawwu'a maanaam wa man ak ki nga xamante ne sammaahuma daf leen a tuddee maanaam tatawwu'an ak coobarew maanaam moom mooy lan moom mooy coobarew imam al-Bukhari yi fii dañuy gis ne ci buntu bi maanaam xadiis bi mu ci indi da ngay ciy gisee ne moom li mu jàppee mooy tatawwa mooy mutlaqan nawaafil lépp loo xam ne naafila la rek maanaam bokkul ci farata yi moom daf koo jàppee tatawwa maanaam mu nekk tamit gis-gis ci ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ndax dañuy gis ne ñoom euh, li ci ëpp dañoo jàpp ne maanaam dañoo jàpp ne mustahab ak sunna ak tatawwa ak yooyu yëpp benn la maanaam ñoo bokkul li ñuy tekki maanaam loolu moom moo tax seen biir amul différence boobu alors que fuqaha maliki yi dañ ko wutal ay teqantal insha allah taala comme niñ ci ñëwaate <coughs> li nga xamante ne tamit euh, kon euh, li nga xamante ne kon moom mooy buntu bii ni euh, kon day dëgëral li nga xamante ne moom maanaam mooy <coughs> mooy ne imam maanaam kon bunt bi day nekk li nga xamante ne moom mooy dëgëral ne euh, julli euh, euh, maanaam ñaari rakkaay fajar dafa nekk loo xamante ne lu feddaliku la mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awal kitaab li haddathana Bayaan ibn Amr moom mooy Abu Muhammad al-Bukhari al-Abid di sëriñu imam al-Bukhari rahimahullahu taala bokk dëkk ak moom moom Abu Muhammad la mooy dàkkantalam mi ngi génn àdduna ci deux cent vingt-deuxième année Eh, ginnaaw eh, gëd gàddaay yenente bi eh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam nag dafa am borom xam-xam yi nga xamante ne dañoo wuute ci maanaam nan la ñuy takkiwee kàddoom moom mooy bayaan bayaan wala bunaan ibnu amr maanaam ci ñu ko oli ne bayaan ibnu comme di imam al-Hakim wax rahimahullahu ta'ala mu ne du bayaan waaye bunaan la waaye li nga xamante ne moom mooy li gën a dëgër moom mooy ne bayaan la ah, ah, comme li nga xam ne noonu la ko imam al-Bukhari solowee ci moom te comme moom sëriñu imam al-Bukhari la te Bukhara la dëkk comme moom maanaam moom moo koy gën xam ñu nan ko al-Abid jaamukatu yàlla bu mag la woon ah, rahimahullahu taala mun a qaala haddathana Yahya ibnu Sa'id te moom mooy ibnu Farrukh al Qattan rahimahullahu ta'ala muy Abu Sa'id at di imam ci waa Basra rahimahullahu ta'ala euh, moom mi gane adduna cent vingtième année génn adduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi muy amirul mu'miniina rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana ibnu Jurayj moom mooy Abdul Malik ibnu Abdul Aziz ibnu Jurayj muy Abul Walid dañu wax Abul Khalid tam waaye daxkantalam gën a siiw moom mooy Abul Walid al-Qurashi rahimahullahu taala nekkoon waa Ruum ginnaaw maanaam waaye nag waa maanaam ci maanaam imaam Ruum la ci cosaan waay waa Makka la rahimahullahu taala mi ngi gën a adduna quatre-vingtième année gën a adduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an mooy ak imaam Ibn Abi Rabah Ataa Ibn Abi Rabah mu Abu Muhammad Ata ibn Aslam euh, maanaam euh, al-Qurashi rahimahullahu ta'ala al-Fihri euh, dégg nga muy dàqantam kon moom mooy Abu Muhammad mu nekk imam bu mag génn àdduna vingt-septième année génn àdduna cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk imam ci waa fiqh comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee Ata ibn Abi Rabah maanaam li way waxam amee solo naka noonu noonu la nekkee imam ci waa xadis yi borom xam-xam xadis yi ndax gis nañ ko comme niñ ko gisee gisati ko noonu la nekkee imam ci boroom xam-xamu tafsir yi comme ni nga xam ne noonu la képp ku yëngatu ci tafsir tuuti dana daal di xam turam bi naka noonu ata ibn abi rabah imam la ci waa tasawuf comme ni nga xam ne noonu la ay waxam seetee dell ci téere ahlu tasawuf dégg nga rahimahullahu taala wa radiya anhu ne an Ubaydullah an Ubayd ibn Umayr te mooy ibnu Qataadata ibnu Sa'd al-Laysi al-Junda'i rahimahullahu taala mooy Abu Aasim al-Laysi rahimahullahu taala di imam ci waa Makka génn àdduna euh, soixante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci siqaatu taabi'iin Euh, rahmatullahi alayhim comme ni nga xamante ne noonu la ko imam Ibn Hibban waxee ne min afaadili ahli Makka maanaam ci ñi gën ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Makka la imam al-Ajli daan ne min kibaari taabi'iina ci ponkalu taabi'iina yi la bokk rahimahullahu taala ñu ngi gën a adduna nag moom ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni ko imam Muslim waxee rahimahullahu taala euh, euh, dégg nga imam al-Hafiz Ibn Hajar na mujma'un ala siqatihi ku ñu dëppoo la ci ne ku wóor la ku dëgër la rahimahullahu ta'ala an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha qalat mu daal wax ne lam yakun ne mu nekk woon annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ala shay'in ci dara min an-nawafil ci naafila yi maanaam nga gis ne waxul ne te dafa ne wa man sammahuma tatawwu'an waaye bi mu indi hadith min an-nawafil la wax maanaam ci naafila yi loolu li muy tekk mooy ne imam al-Bukhari yi li mu gis ne baata tatawwa mooy naafila ci moom waaye tamit am na beneen riwaaya ci xadis bi boo xamante ne tatawwa la baat la xadis bi jëfandikoo wee loolu yëpp kon day tegtale ne comme yii maanaam au lieu kon ñu boole ko comme maanaam day gis ne fuqaha u Maliki rahmatullah alayhim ñoom dañ ne mar marhubun fii maanaam loolu la ñu tuddee raxiba maanaam loolu moom la tudd ñeneen ñi ci def nag ñoom dañ ne sunna la tatawwu la maanaam naafila la maanaam nga gis ne kon baatu naafila bi ñuy ñooñu di jëfandikoo wala ne tatawwu maanaam loolu la imaam al-Bukhari di dëgëral ne baat boobu noonu moo gën a dëppoo ak xadiis yi ñu ñëwee ci wax jooju waaye fuqaha u Maliki rahmatullah dañ koy tuddee ba ngir li nga xamante ne moom la ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ci yiwu rëy boo xamante n waxu ko ci leneen ci xeetu naafila yi loolu kon moom moo tax dégg nga mu ne euh, moo tax amul benn kon bu mu gën a boo xamante ne mu ci naafila yi moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon na ashadda gi di gën a tar minhu ci moom ta'ahudan di ku di ku tiyi maanaam di ci sax ala rakatay fajr ci kaw rakkay fajar amul maanaam kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñaari rakkay fajar la gënoon a fonk mboolem xeetu naafila yi maanaam loolu kon day tegtale ne te ngir ne musu ko bàyyi comme ni mu ko ñëwee ni ci yeneen ci hadith bi yoo ne romboon nañ ko mu ne walam yadahuma abadan te mësu leen a bàyyi mukk sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xadis bi gisoon nañ xadis numéro cinq cent quatre-vingt-douze ak mille cent cinquante-neuf daañ ko gisaat xadis numéro mille cent quatre-vingt-deux imaamu Muslim in na ko ñaari yoon xadis numéro sept cent vingt-quatre ak ñaari yoon xadis numéro sept cent vingt-cinq in na ko tamit sept cent trente-huit ak huit cent trente-cinq imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro mille deux cent cinquante-trois mille deux cent cinquante-quatre mille trois cent quarante mille trois cent cinquante mille trois cent soixante et un mille trois cent soixante-deux imam At-Tirmidhi indi na ko hadith numéro quatre cent six ak quatre cent trente-six imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro cinq cent soixante-dix-sept ak mille cent mille sept cent cinquante-cinq mille sept cent cinquante-huit mille sept cent cinquante-neuf ak mille sept cent quatre-vingt-un imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi kon dañu gis ne hadith bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko ba mu des imam euh, euh, imam An-Nasa'i imam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' mu ne baabu maa yuqra'u fi rak'atay al-fajr baabu buntu maa li nga xamante ne yuqra'u moom la ñuy jàng fi rak'atay al-fajr ci ñaari rakay fajar maanaam fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay indi maam di leeral ne maam rakkay fajar ñaar rakkay fajar dafa am maanaam ay sunna borom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim indi nañ ci ay wax yu bari bokk na ci yi nga xam ne nag moom moo ci gën a siiw nga xamante ne ñoom ñoo ci moom mooy xadiis yi nga xamante ne euh, ñoom ñoo nekk ci euh, maanaam moom la muy xadiis Seydina Anas ibn Malik xadiis Seydina Abu Hurayra ak yeneen euh, ñoo xamante ne ñëpp solo nañ ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ñaari rakka yi seetlu nañ ko ñaari rakka yi maanaam fajar lu dul benn du ñaar ak maanaam comme li sayyidna euh, euh, Abdullah ibn Umar wax radiyallahu anhuma ne julli naa ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam weer weeru lim li ma koy seetlu mooy so ñaar rakkay fajar daf ci tari qul ya ayyuhal kaafiruuna ak qul huwallahu ahad ci ñaareelu rakka bi naka noonu sayyidna Anas ibn Malik radiyallahu anhu nee na lu dul benn du ñaar seetlu naa ko ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam naka noonu sayyidna Abdullah ibn xadis nag yi ci gën a wér mooy bi nekk ci Sahih imam Muslim rahimahullahu ta'ala ñu doon wax naan qul qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim mooy bi nekk suratul baqara ak bi nekk suratul al imran yooyu moom muy gën a mooy ne ñaar saar yooyu ñaar yooyu la doon tari am na tamit xadiis yu wér yu wax ne da doon jàng alam nashrah ci rakka bu njëkk bi ñaareel rakka mu jàng alam tara kayfa yu maanaam yooyu yëpp kon ñu daal di gis ne dafa am yoo xamante ne moom la gënoon a tàmm yeneen yi maanaam mu mel ne li nga xamante ne nag amaan na wallahu a'lam li mu gënoon a saxoo nag moom mooy qul ya ayyuhal kaafiruuna bi ak qul huwallahu ahad naka noonu noonu ne ñaari rakka ginnaaw tamit tamit seetlu na ko ne gis na ni maanaam ñaar yooyu tamit lu yooyu la ci daan faral di tari ma wallahu ta'ala a'lam mu ne qaala bil isnaad muttasil fi al kitaab lay haddasanaa Abdullah ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi al imaam Abu Muhammad al Kalaa'i al Misri rahimahullahu ta'ala di waa Misra naka noonu ginnaaw gu nekk maanaam di waa Dimashq rahimahullahu ta'ala muy génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala akhbarana Malik mooy imaamu daarul hijra imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn al-Harith ibn Ghayman Ghayman al-Asbahi rahimahullahu ta'ala al-Himyari uh, di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu afdalu salaatu wa salaam imaamu daarul hijra mi ngi a àdduna 93 jàpp 94 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 179 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne an Hisham ibn Urwa moom mooy ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn al-Khuwaylid ibn al-Asad al-Asadi euh, Abul Munzir mooy dàqanteel boobu la Abu Abdullah wala Abu Bakr di waa Quraysh Quraysh euh, di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam Euh, nekkoon na tamit Baghdad moom mi ngi àdduna soixante et unième année àdduna cent quarante-quatrième année euh, wala jàpp cent quarante-septième année ginnaaw ga Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam nekk kutubu sitta an abiihi mu jëlee ci baayam mooy Seydina Urwa ibn Zubayr ibn Awwaam génn moom euh, génn àdduna muy Abu Abdullah al-Qurashi al-Asadi rahimahullahu ta'ala di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mi ngi génn adduna euh, ci quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw bi sallallahu alayhi wa alihi wa fuqaha as-sab'a yi euh, rahimahullahu ta'ala an Aisha mu'minina radiyallahu kaana nekkoon na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yusalli daan julli bil layli ci guddi fukk ak ñetti rak'atan rak'a summa topp yu salli mu daal di julli iza sami'a bu déggee an nidaa an noddu gi bi subhi ci suba gi rakkatayni ñaari rakka xafifatayni yu woyof maanaam hadith bii am ñaari mbir yoo xamante ne lënt lënt la ci bu njëkk bi moom mooy fukki rakka ak ñett yi nga xam ne moom la sayyidat Aisha radiyallahu anha te fekk waxoon na ne ma kaana yazidu ala ramadana wala ghayra ramadana ala uh, uh, wala min ghayri ramadan uh, ala ihda asharata raka yonent bi sallallahu alayhi wasallam daanu loon dolli ci weeru koor wala boog lu dul weeru koor lu ëpp fukki rakka ak benn maanaam nga xamante ne kon leeraloon na ko ba pare daf koo tekkantal daf ni kaana yusalli arba'a rak'atin fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'a rak'atin fala tas'al an husnihinna wa tulihinna mu ne summa yusalli salaasa rak'atin maanaam nga gis ne kon dafa leeral nan la doon jullee lool maanaam ñeenti rakaa la daan julli yu gudd waaye bu laaj na mu daan rafet ak na mu daan guddee waaye tamit naka noonu mu daal di ginnaaw ga mu julli waat yeneen ñaari rakka yu mel noona ginnaaw ga mu daal di julli ñetti rakka maanaam comme ñu daal di ci gisee ne fukki rakka la ak benn hadith bi nag mu daal di wax ne fukki rakka ak ñett maanaam loolu mu daal di nekk kon loo xamante ne lënt lënt la waaye loolu nañ ko yëkkatee amaan na wallahu alam mooy ne ñaari rakkaay yu woyof yi la ci boole wutoon maanaam bu jógee di naafila day njëkk julli ñaari rakkaay yoo xam ne yu woyof la doog a noppi léegi nag ñaari rakkaay yu woyof yooyu li nga xamante ne moom moo tax moom mooy ne ñaari rakkaay yi su woyofee comme ni nga xamante ne tamit julli fajar maanaam nii mu ne mu ne eh, maanaam bu bu yenn bu imaam bi noddee maanaam ci suba rek maanaam da julli ñaari rakkaa yu woyof maanaam rakkaatay ni tay mi ñaari rakkaa yu woyof te loolu mooy ñaari rakkaay fajar yi loolu lan moo tax maanaam loolu imam euh, yonent bi daf koy def ngir leeral maanaam ngir du moom ngir ne moom daf koy def ngir ñu mën koo roy waaye di ko roy ci loo xamante ne dafa am xikma bu nekk ci ginnaaw maanaam te moom mooy ne yëkkati bi ñu yëkkati maanaam fecc gi nga xam ne moom la ñuy fecc euh, fas fasu seytaane gi maanaam nit ki bu yeewoo ci nelaw mu julli ñaari rakka comme que ñetteelu fas fas bi fekk nga julli ñaari rakka ba noppi doog fas fas woowu doog a teggeeku maanaam kon ñaari rakka yi ngay njëkk a julli sooy doog a yeewu ñawoyof maanaam moo tax mu nekk kon ñaari rakka yi nga bu jógee di naafi la mu nekk ñaari rakka yu woyof su tëddaatee boo war a jugaat julliwaat yeneen ñaari rakka tamit mu daal di nekk tamit yu woyof muy ñaari rakkaay fajar yi waaye loolu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam concerné wu ko ngir ne moom maasum la seytaane amul ci moom benn yoon waaye nag daf ko doon def ngir yoonal la nit ñi ne leen lii moom mooy li nga xamante ne moom mooy li yoon li nga xam ne noonu lañ koy defee xadis bi ñaareelu lënt lënt bi nga xamante ne moom moo ci nekk moom mooy ana lan la am maam lan moom mooy maa yuqra'u fi rak'atay fajr maanaam lan ban jo ban ban lien la am ak li nga xam ne moom la ñuy tari ci ñaari rakkay fajar loolu tamit mu nekk beneen euh, <coughs> lënt lënt ci xadis bi bu boobaa li nga xamante ne euh, moom lay leeral nii maanaam moom mooy buntu bi maanaam xadis bi bu boobaa dañ naan hadith bi dafa tënku imam al-Bukhari rahimahullahu taala di ci leeral maanaam hadith bi xam naa ko waaye muy tontu ñi nga xamante ne <coughs> ñoom ñoo jàpp ne qiraa am njàng amul ci ñaari rakkay fajar te moom mooy ku mel ni fuqaha zahiri yi rahmatullah alayhim maanaam ngir hadith yi bu boobaa mu leeral ko ne <coughs> am na nag beneen hadith boo xam ne moo ne ci kanam boobu danaa ko indi boobu dina gën a leeral ne am na lu ñuy tari quand même maanaam danañ ko tari beneen bi ci def bi nga xamante ne moom mooy euh, beneen tontu bi nga xam ne moom moo am ci biir lii maanaam ban rapport la am mooy ne euh, ñaari rakkaay yi nga xam ne ñooy woyof yi li mu ci bëgg a wax maanaam moom mooy ne bu boobaa baatu maa bi nga xamante ne moom mooy maa yuqra'u fi rak'atayil fajr maanaam maa boobu bu njëkk bi ñaari maanaa la am bu njëkk bi moom mooy Euh, li nga xam ne moo maanaam moom mooy euh, euh, ismu mawsul maanaam bu boobaa maanaa allazi lay tekk maanaam li nga xam ne moom la ñuy jàng ci ñaari rakkaay fajari waaye mu am beneen maanaa moom mooy maa bi nga xamante ne li li muy tekki moom mooy moom maanaam mooy istifhamiya maanaam moom mooy ne maa yuqra'u ana lan la ñuy jàng fii rakkaatay fajri ci ñaari rakkaay fajar bu boobaa mu ne la ñaari rakkaay yooyu woyof la maanaam mooy njàng mu woyof lañ ci jàng maanaam lu tuuti lañ ci jàng bu boobaa <coughs> loolu moom mooy <coughs> li nga xamante ne moom mooy lien bi nga xamante ne moom lay am wallahu aalam hadith bi imaam al-Bukhari no hadith numéro six cent dix-neuf ak six cent vingt-six ak mille cent quarante ah, dana ko indi mille cent soixante-onze mooy hadith bii di ñëw léegi ci bu gën a leer ci riwaaya bu gën a leer maanaam euh, ak six mille trois cent dix imaamu Muslim rahimahullahu taala in ko xadis numéro sept cent vingt-quatre ñetti yoon sept cent trente-six ñaari yoon sept cent trente-sept ñaari yoon ak sept cent trente-huit ñetti yoon imam Abu Dawud in ko xadis numéro mille deux cent cinquante-cinq ak mille deux cent soixante-deux mille trois cent trente-quatre mille trois cent trente-six mille trois cent trente-huit mille trois cent trente Euh, mille trois cent cinquante neuf mille trois cent soixante mille trois cent soixante deux ak mille trois cent soixante trois imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro quatre cent cinquante neuf imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro six cent quatre vingt cinq neuf cent quarante six mille sept cent quarante neuf mille sept cent cinquante six mille sept cent soixante deux mille sept cent quatre vingt mille sept cent quatre vingt et un imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro mille cent quarante-six ak mille trois cent cinquante-huit ak mille trois cent cinquante-neuf imaamu Maalik indi na ko xadis numéro trois cent seize ak trois cent trente-sept imam Ahmad ibn Hanbal lu bare bare lu ko indi ñu gis ne kon xadis bi wa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahimallahu al-jamii' wa qaala bil-isnaad al-muttasil fi al-kitaab ilayhi haddathanaa Muhammad ibn Bashaar te moom mooy Bundaar bu gën a siiw ci Bundaar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 mu bokk kon ci juróom-ñeent ñooñu mu ne mu ne mu ne mu ne qaala haddathana Muhammad ibn Ja'far mooy Gundar maanaam al imam Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali muy Abu Abdullah di wa waa Basra rahimahullahu ta'ala gane aduna cent dixième année génn aduna cent quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne qaala haddathana Shu'ba mooy ibn al-Hajjaj gisoon nañ ko léegi mu ne an Muhammad ibnu Abdurrahman te moom mooy ibnu Sa'd ibnu Zurara al-Ansari di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam moom mi ngi génn adduna cent vingt-quatrième année gi mi ngi génn adduna boog cent wa alihi wa sallam nekkoon tamit kilifa yi waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ci jamonoy Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu moom moo nekkoon foofu maanaam ki nga xam ne moom moo nekkoon gouverneur u Madina ah, jamono jooju eh, radiyallahu anhu maanaam kon eh, muy imam bu mag an ammatihi mu jëlee ci bay ci eh, bàjjanama ah, amma amra mooy amrata bint Abdurrahman ibn Sa'd ibn Zurara ibn Adas ansariya rahmatullahi alayha muy euh, sang bu màgg boobu génn àdduna quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci ñi gën a dëgër ci buñ solowee ci sayyidat Aisha radiyallahu anha mu solo an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha kaana an-nabiyyu mu ne kaana nekkoon an-nabiyyu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam mu daal di mi xaar jël jooju wax maanaam léegi nag ñu daal di war a doxoo dem ci beneen wax mu ne wa haddathana maanaam ngir ne day leeral li yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan doxale eh, ci li nga xamante ne moom mooy ci ñaari rakkaay yi nga xam ne mooy ñaari rakkaay fajar yi mu daal di wax ne kon mu daal di jëlaat beneen xadiis boo xamante ne yëpp di dellu ci waat eh, ba ci maanaam mu nekk eh, riwaaya boo xamante ne day ñëw ba ci mu maanaam ci Muhammad ibnu Abdurrahman maanaam bii pa laata mu koy jëlee ci Shubata ibnu al mu daal di koy jëlee ci Yahya ibnu uh, Sa'id al-Ansari uh, rahimahullahu uh, taala muy daal di wax ne wa haddathana Ahmad ibn Yunus te moom mooy Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus at-Tamimi di al-Yarbu'i rahimahullahu taala di imam waa nekk ki nga xamante ne moom la ñuy wax Shaykhul Islam moom la ko imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala doon woowe Euh, moom mi ngi génn àdduna cent trente-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna deux cent vingt-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne qaala haddathana Zuhayr te moom mooy ibnu Muawiya euh, al-Ju'fi muy Abu Khaythama maanaam euh, Zuhayr ibn Muawiya al al al al-Ju'fi al-Du'a Kufa rahimahullahu ta'ala gane àdduna centième année génn àdduna cent soixante-treize cent soixante-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an Muhammad ibnu Abdurrahman moom lañ gisoon léegi al Ansari mu ne an Amrata gisoon nañ ko léegi rahima rahmatullah alayha an Aisha mu mu ne radiyallahu ta'ala anha qaalat mu ne maanaam Bukhari dafa ñëw indi hadith yi dëgëral ko ci càllale yoo xamante ne dañoo set wecc maanaam ci ñoo xamante ne ñooy ñi gën a màgg ci seen waa jamono ngir leeral ne maanaam ñaari rakkaay fajar yee woyof gi muy woyof yépp am na loo xamante ne moom la làmboo ak leer lu mat a leeral te noonu tamit imam Malik rahimahullah noonu la indee na ko noonu <coughs> mu kaana <coughs> nekkoon na annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yu xafifu daan woyofal ak rakatayni raka la tey yi nga xam ne qabla ñoom ñoo jiitu salaatu subhi jullik suba hatta mbete inni naka man laaqul damay wax ne hal qa hal qaraa jàng na ci bi ummil kitaab ci te ci eh, ndey téere bi moom mooy suratul Fatiha maanaam moom rakka yi da daan gaaw gaaw ba nga xam ne maanaam da daan mais yeneen ci bi saa mais est jàng na suratul fatiha maanaam naam jàng na suratul fatiha wax ji ñaari mbir la làmboo soit ne imam euh, sayyidat Aisha radiyallahu anha moom ci boppam dafa gis ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam njànginam mii dafa gaaw bu bokkute na mu daan jànge maanaam ba nga xamante ne bii paa dafa gis ne gaaw gi woyofug rakka yi tax na maanaam ba nga xamante ne jàpp na ne yenente bi sallallahu alayhi xanaa kay maanaam lii nii daalu ci tari fatiha waaye xam nañ ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam du julli bu bokkut ak julli bu mu jàngul fatiha comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee ci hadith sayyidina Ubaada ibn Saamit bi radiyallahu ta'ala la salaata liman lam yaqra bi fatihatil kitab maanaam julli du am lu dul xanaa nga jàng ci nga xam ne ñeen ki nga xamante ne maanaam jàngul maanaam hadith bi bokk na ci li nga xamante ne maanaam kon bu boobaa dañuy daal di gis ne sikki sàkk maanaam li muy wax ne da ci sikki sàkka maanaam mooy ne dafa gaaw gaawaay bu bukk tëg nam ka daan jànge ci yeneen i julli loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy ne muy amaan na dafa leeral tamit beneen mbir maanaam moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam moom ci boppam lu euh, gis ne yenente bi sallallahu alayhi maam maanaam daf dafa bëgg a wax rek ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam de jàng na ci waaye nag maanaam tellement mbir mi dafa gaaw ba ma naan mais maanaam ndax taamu wu mu woon di defee nii ba ma naan mais ndax jàng na faatiha maanaam mooy mu baalaxa la ci jublu maanaam mooy maam jiggil dayoo wax ji maanaam ci rek wax ne tellement que rakkaay dafa gaaw waaye tegtalewul ne lu waaye moom ànd ak ne leer na ko ne jàng na faatiha te sax nam daan jànge sax la jànge waaye comme yeneen rakkaay ni mu daan jànge ay ay aaya yu gudd. bii paa aaya gàtt rek la jàng maanaam loolu amaan na la ci jublu te loolu yeneen dalil yëpp dañuy jéng jéng jëm ci loolu comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee ba ñuy tàmbale wuuteeg li nga xamante ne moom mooy waxu fuqaha u zahiri yi rahmatullah alayhi nga xamante ne ñoom dañoo jàpp ne ñaari rakkaay fajar yi moom maanaam mën na cee bañ a jàng sax fatiha maanaam mënam na cee bañ a jàng mooy ñaari rakkaay yi nga xamante ne amul jàng maanaam wuute nag tamit ak li nga xamante ne moom la fuqaha maali maliki yi di wax rahmatullah alayhim ne ñaari rakkay fajar def na ci maam dañ ci jàng faatiha kese ndax loolu ci mazhab maliki ci tamit wax ju siiw la maanaam ci lan ci ne ñaari rakkay fajar maanaam Faatiha rek lañ ciy jàng duñ ci yokk leneen lu tax ndax sayyidat Aisha radiyallahu anha li mu wax lii waaye amaan na tontu bi moom mooy li ñu te ne moom la wax léegi te moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan na ci jàng ahaan kay ndax rotal nañ lu bari lu mu doon jàng yeneeni aaya waaye sayyidat Aisha radiyallahu anha lim ci nam moom mooy ne benn ci ñaar yi moom mooy ne benn mooy dafa wax rek maanaam ngir ne euh, ngir yëgle ni mu ni mu gën ni mu woyofe